amru ibnu Taghlib la tuddoon annamari annamari waaw moom nag saxaabu bu siiw la woon yonent mi aleyhi salaatu salaam daldi dafa def témoignage bu rëy rëy rëy rëy ci moom keroog bi muy séddale ghanaa'imu Hunayn ñenn ñi di protester naan waaye yonent salaam daal jox na ki araab yi kaw kaw yi raxamukallah kaw kaw yeeg yooyu léegi yonent bi aleyhi salaatu salaam ne moom Seydina Amr ibn Taxlib kon ci saxiix imaamul Buxaari rahmatullah aleyhi Seydina al-Hasan mu ne xaddatani nettali na ma ci kitaabu fardil xumus fardil xumus waaw doo demee xadiis 31 affaire bii nag laa fàtte la looy bu ñu ko defoon euh, pour toppaat affaire yi dina gën a yomb <laughs> mooy imaginer taxriij yi ñu def yépp bu doon dañoo joxewoon woon yi nii numéro xadiis yi doon na gën a yomb non pour koo xam ne da koy gëstuwaat waaw mais bon loolu bay wëy na mbuus <laughs> waaw on n'est pas walillahi alhamdu wal minna daal euh, bon léegi mu ne <coughs> kon sayyidina Amr ibn Taghlib mu ne ata rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qawman wa mana'a akharin fa ka'annahum atabu alayhi mu ne yonent bi alayhi salaam dafa jox ay nit am ñoo xam ne da leen a bàyyi joxu leen léegi nag nit ñi fakk annahum atabu alay mbir mi daal mel ni daal bon euh, dañu mel ni ñu protester quoi xaw mel ni daal ku nakk ànd daal ci li yonent mi alayhi salaatu salaam ni mu joxe gaa yi daal jox ay bari jox leen lu bari am ñoo xam ne ci seeni bët ñoo gën méritoire te tamit wax nañ dëgg que ñii mais xam sànq ci joxay li nee na ñii nekkul ne jox gi ma leen di jox mooy wane ne ñoo gën de non non non non non non non non dama leen di jox parce que xam naa ne seen xol ñoom li leen di téye mooy jox gi ma leen di jox alors comme nañu leen gën ñoo xam ne ñooñu nag li gën li ñu am muy ngëm yàlla laa leen bàyyee waaw mu ne nit ñi mel ni daal dañoo xaw a daal ñàkk d'accord xaw a protester daal wane daal seen ñàkk bon mooy pas ñàkk d'accord mais seen incompréhension voilà ci yonent bi aleyhi salaatu salaam mu ne leen inni onti qawman axaafu dala'ahum wa jaza'ahum wa akilu aqwaaman ilaa maa ja'ala Allahu fi quluubihim min al-xayri wal-ghinaa minhum Amru bnu Taglib Allah Allah mais seede bi rëy na seede bi rëy na mu ne man damay jox ay nit inni uti qawman damay jox ay nit ñoo xam ne li tax ma leen di jox axaafu danaahum wa jazaahum mooy ñoo xam ne dama leen di jox ndax ragal ñu jéng ci lislaam alayhi salaatu li may joxe nii dafa am xikma bu tax waaw mooy li ma leen di jox ñi nga xam ne mel ni mbir yi neexu leen mu leeral leen ne man damay jox ay nit ñoo xam ne damay ragal ñu jeng zalaahum ñu jeng wëllif diine ji waaw wa jazaahum ak li nga xamante ne mooy ñu nekk ci ci ci ci ci ñàkk feebaru xol la waaw aljaza fe feebaru xol ci rester am yaqin ci lislaam man looloo tax ma jox leen ragal seen xol yi jeng wëllif lislaam nekk ci leneen ndax bu buñ gisee li ñu ñàkk fii feneen alal ji jaral na leen a bàyyi diine ji dem sii si si am na ñoo xam ne fu ñu ñàkkee wala bu ñu gisee foo xam ne mën nañ faa amee te ngir ñu jot loolu li leen ci gilay jote boo ñu ne ñoom léegi nekkatuñu jullit jaral na leen def loolu waaw gaa yoo xam ne dañuy nekk góor jigéen parce que simple tout simplement mooy seul moyen pour quitter réew ma waaw parce que ONG internationale yeeg pays européens yeeg occidentaux yi ñoom ñu mel noonu lañ naan ñoom ñooy les prioritaires ñi nga xam ne ñoom lañ mën a accueillir ñi nga xam ne ils sont persécutés chez eux parce qu'ils sont des homosexuels ñu doon ko ngir loolu mais ku mel noonu bu doon réewum jullit la ñu xam ci moom feebar bu mel noonu alal ji buñ ko ci joxee dina tax moom yooyu yëpp du ko xalaat dina fi mën a ne nii ñu joxongagul ko ba kera muy nekk ci l'islam bi di découvrir ba ne xolam di saxe ci lislaam mu ne looloo tax ma def ko wa akilu aqwaman am ñoo xam ne dama leen di bàyyee ila ma ja'ala allahu fi qulubihim min al bàyyee leen li nga xam ne moom la leen buur yàlla defal ci xéewal ci seen xol yi ci yiiw ju mu leen defal ma bàyyee leen ci yiiw ju yàlla defal jum leen defal ci seen xol wal xinaa ak doylu doyloo buur yàlla képp soxlawuñ leneen mu ne ñooñu nag gaa yooyu nga xam ne man joxuma leen de sallallahu alayhi wa waaye ñoo gën fopp ñii may jox ndax ñooñu dama leen a bàyyeeg li gën lu ñu bàyyee nit mooy yiiw googu nekk ci xol mooy ragal yàlla mooy wal ghina te ku am ragal yàlla amul doylu mooy doylu pour yàlla képp moo la doy kese waaw waaw yéeféer bi nag moom mooy jàpp ne buur yàlla du ko doy moom day foog ne fii mu ne lu mu ñàkk ci boppam la wala mar nekk leech botu ñenn ñi pour moom foofu lay amee li mu bëgg waaw amma man istaghna mooy gaa yooyu nga xam ne moom dafa doyloo boppam yoonam nawul waaw am na nu mu koy waxe ci côté suuratu lu euh, mu tudd sabbihisma waaw mooy ne dafa am ñoo xam ne mooy ñii nag pour yàlla dalee na bàyyi defal leen yiw ci seen xol mooy ak dal akuk doylu mooy alal jii nii yëngalu leen te ngir xam ndax man jege nañ ma man sallallahu alayhi wasallam du joxe gi may joxe lañuy ñuy ñoom xam nañ ne du loolooy wane ne man damaa kii def maa jege wala déet non aka neexoon ñu xam lii moo tax <laughs> di nekk ak sëriñ tout le temps tekkiwul na yaa gën ñi mu nekkalul de ñi nekkul ak moom de laa ilaha illa di ko téyal ay dàllam tous les jours génn nga jox ko ko tegal ko tekkiwul ne waaj a nekk Kébémer fële sëriñ bi nekk fee ca Italie yaa gën waaj de nga nekk Kébémer de fais attention déedéet loolu tekkiwul lool de waa ji nekk fële ca New York yow nga nekk ak sëriñ bi fii biir Ndakaaru di xëy tout le di ko liggéeyal tekkiwul ne yow yaa gën ka ne fële yaa ko gën a jege ka ne ci ragal yàlla gi yàlla ne foofu la nit ñi rawante sëriñ bi ku gin a ragal yàlla ci yéen kooku kooku moo ko gin a jege waaw moo tax ñenn ñi mën nañu jaaxal foog ne way mi mais diw moom mais <laughs> moom sëriñ bi daanaka rarement lu koy gis alors que boo xamoon dëgg dëgg ni mu demee doo xalaat sax loolu doo xalaat loolu de di ko gis benn yoon ci at mi walla sax mu bañ koo gis du tout du tout parce que defar nit soxlawul tout le muy nekk sa kanam ah ouais naa Uwais Uwais al mi gën ci taabi'i yi loolu beneen bi ma lay moo ko wax <laughs> waaw <laughs> waaw xayru taabi'iin mooy mooy mooy mooy Uwais te Uwais Yaman la newoon mu waxoon ñoom Seydina Omar ak ñoom Seydina Ali ak ñooñu radiyallahu anhu ko ciy gis na ko ñaanal mu ñaanal leen jéggal yàlla Seydina Omar ba mu ko gisee ba laaj gaa yi jóge woon Yaman ba mu xam ne moom la. <laughs> sàkkan ar-rajulu thani fil islam Seydina Omar di ñuy sàkku njëggal ci koo xamante ni nii masula gis yonent bi alei satu salaam nii ci kaw suuf nii ci zaahir waaw yonent bi alei satu salaam jox leen ndigal loolu bu ngeen ko gisee wax leen màndarga yuy wan ne kooku la allahu akbar kooku kan moo ko defar ku dul yonent bi sallallahu alayhi wasallam te da koo mës a gis nii ci Medina mësu ko gis Medina nii Makka waaw waaw <laughs> voilà mooy pour wan la ne kon yëf yi <laughs> c'est pas que waa ji sori na moo tax mbir yi daal li am solo li am solo lenn kese la mooy islaahu niyya di yëwanal suñu yéene yi di ñaan buur yàlla def mu sell uniquement ngir moom boo ko defee gis nga wër yu bari yi sax bu la ci fekk waaw boo demee ba amoo kenn sax ku la dimbali buur yàlla moo lay tàggatal ku ku ko mat boole la ak moom ci loo xamante ne ni coono du ci bari waaw <laughs> yonent bi aleyhi salaatu wa salaam kon mbir yi du li ñuy jox day wane ne kon moo leen gën léegi xoolal ah. moo tax erreur la bu ñépp ñu bari def ñu bari di def ñu bari di def léeg-léeg mën na bañ a nekk jox xaalis wala jox dara ay bien matériel man na nekk sëriñ bi ci biir mbooloo mi mu am ñoo xam ne ñoom day waxtaan ak ñoom lu bari di wéet ak ñoom lu bari ñeneen ñi jaloux ñeneen ñi jaloux wala boog ñu jàpp ne kon de gaa yi ñoo gën la fekk muy wéet ak ñoom lu bari alors que du loolu ku la ne melul ni yonent ma sa wax ni ñoo xam ne xam na bu leen bu bañee bu wéetul ak ñoom lu bari gaa yi dañuy sànku après ah mais boo xamee moom xam na ko mais ñun yow xamoo ñun xamuñu xamuñu te sëriñ bi il est pas obligé tout le temps muy wax mbir yi di expliquer naan lii ak lii waaye dañuy gis yonent mi alayhi salaam tamit nii mu doxale mooy tamit sëriñ bi bu dee lool dafa am mu jaruk leeral da koo war a leeral moom it kon ni alayhi salaatu salaam bu gisee ne moo gën parce que ñële da leen da leen di jox ngir xam na ne ñoom yée tam ñu jéng de ak seen xol bu ñàkk dal jaza gi ñuy nekke ba tax du ñu am at-tuma'nina ak dal ci ngëm gi ñu dal yonent ma lay saam di leen jox nag ngir dalal seen xol moom mi nga xam ne mooy doktooru xol yi xam ne ni ñii moom looloo leen di kii du leneen ñii du ay ay yenn discours yu bari yay tax de déedéet ndax buur yàlla moo bind nit ñi te yemalewu leen am na ñoo xamante ne nii alal jii ñii mooy liy dëgëral seen xol ci mbir mi bu baree alors que boo fi doon wax lu nekk du leen yëngal de bu ñu koy seen feneen di dem yonent bi aleyhi salaam xam ne côté boobu mais beneen côté bi tamit bi ñu kiiwee mu leeral leen waaw moo tax mu ne gaay ka annahum atibu yi mel ni daal dañoo xaw a ñàkk o am benn incompréhension ci mbir yi daal ni mu muy doxale nii ak ni muy séddalee mu yëgal leen nag mbir mi dëgg-dëgg li tax mu def ko inni uti qawman axaafu dalaahum wa jazaahum wa akilu aqwaaman ila ma ja'ala allahu fi quluubihim min alxayri wal ghina minhum amru bnu taglib allah yàlla nañu buur yàlla defalal lool ci suñu xol yi ñu nit waaw min alxayri wal ghina waaw gis nga boo ko amee nag kenn ginu laa féex non yow moom tee le chef des féex yow yow kenn ginu laa dangay nekk ci piix moo xam ne mais yow am dangay dem ba am sentiment que yow ku la jege gaa yi ñoom ñépp nekk ci péex telemaan dangaa nekk ci péex boo gisee ku ci ku ku ku sonn ci yenn sax dalay jaaxal <laughs> mu ne bokk na ci ñooñu nga xam ne dama leen a bàyyeeg li yàlla def ci seen xol ci yiiw ak doylu Amr ibn Taghlib allah radiyallahu ta'ala anhu déggal li wax fa qaala Amr ibn Taghlib ha Seydina Amr ibn Taghlib ne hein bi nga xamante ne nii bi nga xamante ni nii ci la affaire bi ci la yonent ma lay saar saab wax nii mu ne maa uhibbu anna lii bi kalimati rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallama xumuran naam allah mu ne gis nga bi yonent ma lay saa saam waxee lool mais gis nga mbégte gi dugg sama xol mais mais lan alxuraan wax qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi daalika falyafrahu mu ne yonent na saa saa wax leen de bi gis nga ci ngëneelu yàlla wa bi raxmatihi ak yërmandeem fa bi daalika gis nga ci lool fal yafraxu kuy bége bégeel ci loolu wa xayru mimma yajma'una moo gën li ngeen di dajale di dem de loo fi dajale te jaarul ci yàlla ame woo ko ci yàlla hein fàtte ko ci lépp loolu noonu na la leer ne mooy li ngay dajale rek alladi jamaa maalan wa yow foofu nga bokk ki nga xam ne day dajale alal ji di ko compter ba pare nag nayf de telle sorte yaxsabu anna maalahu axlada mu jàpp ne alalam ji sawaay muy degale mooy tax mu gën yàgg ci kaw suuf suñu boroom ne kallaa mukk alal nan la la gën yàggale ci àddina bi déedéet déedéet ah mukk kon yow bi fadlillaahi ci ngëneel ban ngëneel moo gën rëy yonent mi aleyhi seede seede bu mel ni jëw ni xam nga man bu doon bu doon bu doon keneen a ko wax ay walla gaa yi gaa yi gaa yi charlatan yi ci koñ yi nii bon wala yenn faux sëriñ yi sax di la seedeel yenn yi loolu moom dangaa war a gën tiit sax parce que xamul yi muy wax dara amaana bu mi mu sol rek ca biir fàtte na nan ban couleur la yor mais ki nga xam ne as-sadiqul masduq sallallahu alayhi wa sallam moo ko seedeel lii moo tax Seydina Amr ibn ah eh, eh, eh, taalib ne ma ne maa uhibbu waaye ba ma déggee waxu yonent kàddu ko alayhi salaatu salaam ma ne bëgguma ànd na lii weccoo kàddu gi yonent bi wax seede ko ci man xumuran naam mais gis nga gis nga gëléem yu xonq yooyu te cher arab yi nga xam ne bu ñuy wax alal ju bari loolu la ñuy joxe exemple xomaron na am tellement ni ñu ceere te ku ko am mooy alal bari la nga ko waa mu ne lii moo ma gënal fopp seedeb yonent mi aleyhi salaatu salaam bii moo ma gënal fopp bu ma amoon alal yoo xam ne alalu àddina li ci biir ku ñëwoon ne ma léegi Amr bon nañu marchander li la yonent ma lay sarsam seedeel nga jox ma ko ma jox la alali àddina le plus riche des riches ma bañ waaw maa uhibbu anna lii bi kalimati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam humara na'am bëgguma weccoo kàddu gi yonent bi alayhi salaatu wax ci man waaye gëléem yu xonq yooyu te bari alal te te te te di symboliser alal gu bari waaw waaw xew-xew bii euh, man na bañ a nekk que ihtimal possible mu nekk Ji'irraana man na ko bañ a nekk parce que am na imaam al-Buxaari yu mu solool yi da ne zaada Abu Aasim an Jarir annahu qaala waxoon nañ la càllale bi sànq haddasanaa Muusaa ibn Ismaa'il qaala haddasanaa Jariir ibn Haazim qaala xaddatana alxasan qaala xaddatani amru bnu taxlib mu ne bi mu nettali mu ne zaada abu aasim an jarir abu aasim de yokk na li jële ci jarir mi nekk ibnu xaazim mu ne sami'tu alxasana dégg naa alxasan albasri raxmatullahi alayhi mu ne yaquulu xaddatana amru bnu taxlib anna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam utiya bi maalin aw bi sabyin faqasamahu bi hada foofu mu ne Seydina Alxasan mu ne dégg na mu ne Amr ibn Taghlib moo ko nettali que ne yeneen ciment lay saabsaab dañ ko indil alal wala ay jaam yoo xam ne lañ jàppoon ci guerre mu koy séddale wax lii mooy mën na nekk Hunayn waaw mais mën na nekk ne du foofu. parce que bu dee utiya bi mooy dañ koo indil xam nga fee dane woon téel leen ma ko maa ngi ñëw bi mu ñëwee soit nga ne bi mu ñëwee fi mu koy séddalee fi mu ne woon mu ne nañ leen indi ñuy jege si pour jege leen ngir mu séddale leen peut-être lool bu dee loolu mën na nekk genre Ji'rana comme mën na koo bañ a nekk waaye mu nekk ci même esprit bi mu wax bi ñu jële sànq ci Seydina Ibn Ishaq ci li nga xam ne mooy xew-xewu Ju'ayl bi nga xam ne foofu Ji'irraana la wax loolu biñ ne ko da ngay jox Uyayna ak al-Aqra bàyyi ku mel ni Ju'ayl mu ne Ju'ayl moo gën ñu mel ni Uyayna ak ñii ñu feesoon dell suuf si suuf si mel moo gën ñoom yépp ñoom mel nu kan Ju'ayl la lu mel noon kon la seedeel Seydina Amr ibn Taghlib radiyallahu anhu moom nag euh, lii rek lañ soloo ci moom daanaka am na nag ñu ne non am na ñeneen ñu kënee du Seydina al Xasan kese moom moo soloo ci moom mais am na ñeneen ñu soloo ci moom moom nag nee nañ dund na ba say xilaafa Seydina Muawiya ibn Abi Sufyaan radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa